fil baabi saadis ashar wa ammal ahaadiis fal awwalu an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu anin nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala da'uunii maa taraktukum innamaa ahlaka man kaana qablakum kasratu su'aalihim wa ixtilaafuhum alaa anbiyaa'ihim fa idaa nahaytukum an shay'in fajtanibuuhu wa idaa amartukum bi amrin fa'tuu minhu mastata'tum muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu gisee eh, ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ eh, ubbi woon nañ bunt bi di as-saadisa muy chapitre numéro seize di bunt bi liñ tàmbalee téere bi bi léegi fukk bi ak juróom benn eh, muy garab gi nga xam ne moom lañuy présenté ci digle gi nga xam ne injonction gi borom bi joxe digle ci wattu tërëliinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dundinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mode de ak ni nga xam ne noonu la ko borom bi tegoon ci yoon ak tamit teggin yamu laaj gisoon nañ benn wàll bi nga xamante ne moo composé garab gi ci wàllu alquran la alhamdu wal minna tey nag ñu waroon a jàll ci weneen wàll bi nga xam ne moo ci tegu muy wa amal ahadith mu ne Kantaa ndaal xadiis yi nga xam ne ñooy wax ñooy nekk ci garab gii di ko leeral ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne wa amal ahadis ndaal xadiis yi nag beneen wàll wi ci garab bi mu ne fal awwalu bi ci jiitu waxoon naa la fii douze xadiis la fi indi fukk ak ñaar xadiis bii nag bañ tàmbalee téere bi ba léegi mooy hadith numéro cent cinquante six téeméer ak juróom fukk ak juróom benn mu ne fal awwalu bi ci njëkk an abi hurayrata radiyallahu anhu mu ngi koy jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom te gërëm ko an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala neena mu a yeneen ci bari saa saa nee daawu nii bàyyi leen ma maa taraktukum bàyyi leen ma li ma leen bàyyee bàyyi leen ma fekk maa leen di bàyyee voilà daawu nii maa taraktukum fekk maa ngi leen di bàyyee li ma leen indil ci yiw yi ngeen war a làmboo di ko doxe ay digal yu ngeen war a ah làmboo di ko doxe ak ay tere yu ma leen yu yu ma seen borom wax ma jottali leen fekk bàyyi. ba ëndiwu ma leen lu bees rek bu leen ma laaj ci yooyu daaw lii ba leen ma rek waaw maa taraktukum fekk maa ngi leen di bàyyi ëndiwu ma leen ne ah sama borom nee na àtte bii na ngeen ko doxe fekk waxuma leen lool rek bu leen nekk li ma laaj yoo xam ne xewaw xewul te ngeen xam ne innama dëgg-dëgg ahlaka li alakoon man kaana qablakum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci kaw suuf mooy lan kasratu su'alihim seenu bari laaj liñ doon laaj yu dul jeex seeni yonent waxtilaafuhum ak wuute gañ doon wuuteeg ñoom ala anbiyaa'ihim lañ doon wuuteeg seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bari laaj waaye bari sax yeneen seen yonent yi di digal ñuy wuuteeg ñoom ci yoo yële alayhimu salaatu wassalaam loolu nag laa leen di bañal yéen daal lii la fa idaa nahaytukum an shay bu ma leen teree ci dara lu ma leen mën a tere fajtanibuhu ci saasa na ngeen ko sori na ko éviter waaw na ngeen ko sore waaw lu ma leen tere rek na ngeen ko ba na ngeen ko sori dandu leen ko wa ida amartukum bi amrin kanta bu ma leen digalee benn mbir ne leen def leen fatu minhu mastata'tum mbir moo bare defe leen ci la ngeen man seen kem kàttan mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de muttafaqun alayhi al imam al bukhari ak al imam Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn yi daal dinañ koy solo rahmatullah alayhi waa na ko noonu seen seen al-imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noonu al-imaamu Tirmidhi ak al-imaam an-Nasaa'i ak al-imaam Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahmatullahi alayhi muy al-imaam Ibn Maajah al-Qazwini rahmatullahi alayhi kon lii mooy hadith bi hadith eh, bi bala ñu jàll di duggaat ci mbir mi. dina ñëwaat insha allahu taala hadith mille deux cent soixante douze ci téere bi léegi hadith bii la al imaam njëkk indi ci digal ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu borom bi digal ñuy wattu sunnaam ak teggini kon dane yonent bi alayhi salaam dane Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane da'uni baleen ma lii nag da ngay xam ne hadith bi daa am lu ko waral ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci yeneen riwaaye comme ni nga xam ne al wax nañ la al imaamu ku mel ni al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi daal na koy solo waaye na ko noonu wax nañ la al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi ala al jamii al imaamu an-Nasaa'i ah na ko noonu boo demee ci musnadul imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi hmm? dañ jël euh, riwaay bi jaar ci bi al imaamu Nasaa'i rahimahullah mu jaar Seydina Abu Hurayra ah euh, euh, attends balaa loolu balaa loolu pardon mooy al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al imaamu Buxaari d'abord al imaam al Buxaari rahimahullah benn yoon la ko indi ci téere bi ci Sahih muy kitaabul i'tisaami bil kitaabi wa sunna baabul iqtidaa'i bi sunani rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mun haddathanaa nettali nañu Ismaïl Ismaïl ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ah rahmatullah alayhi ah mbokk imaamu Malik la woon Abu Abdillah al-Asbahi al-Madani hmm, ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi ah mbokk imaam Malik la woon ñoo bokkoon. Euh, askan ñoo bokkoon ay maam mu ne qaala mu ne haddathani mu ne nettali na Maalik Maalik muy euh, euh, kilifaam di Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra asbahi mu'min al-Madani an Abi Zinaad mu jële ci Abdullah ibn Zakwaan al-Qurashi Abu Abdirrahmaan Abu Zinaad rahmatullahi alayhi an al-A'raj mu jële ci Abdurrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan al-A'raj Abu Daawuda ñu ne Abu Hazim ñu ne Abu Muhammad al-Madani rahimahullah an Abi Hurayra mu jële ci mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala da'uuni ma taraktukum innama halaka voilà innama halaka xam nga riwaay yi kii indi Imaamu Nawawi innama ahlaka innama halaka man kaana qablakum bi su'aalihim wa ikhtilaafihim ala anbiyaa'ihim fa idhaa nahaytukum an shay'in fajtanibuuhu wa idhaa amartukum bi amrin fa'tuu minhu mastata'tum nii la ko al imaam al Buxaari rahimahullah indi ta benn bërëb la kon al imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhi al Qushayri indi na ko ci kitaabul hajj fa la indi eh, eh, bu njëkk mooy kitaabul hajj ah, foofu la indi hadiis yi nga xamante ne nii eh, mooy mu ne kitaabul hajj kon al imaamu muslim mu ne kitaabul hajj baabu bi surah yi def fardul hajj marratan fil umr ah farataaluk aj benn yoon ci dund mu ne wa haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne nettali na ma ki nga xamante ne nii te fii indi na li taxoon ñu lay wax léegi buñ ko waxee fii jarul ñu ñëwaat ci riwaay imaam an-Nasaa'i bi biñ la waxoon rahimahullah ne daa am lu waral xadiis bi yonent bi saa saa wax kon moo leen hadda wa haddathanii nettali na Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi hmm? mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad ah, al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi qala haddathana Yazid ibn Harun mu nekk ko nettali mooy Yazid ki ñu nettali mooy Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid as-Sulami mawlahum al-Wasiti rahimahullahu ta'ala qala akhbarana ar-Rabi' ibn Muslim al-Qurashi ah, muy ar-Rabi' ibn Muslim al-Qurashi wal-Jumahi wa Abu Bakr rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Zinad moom moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ziyad ibn Ziyad an Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumahi mawlahum al-Basri rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra moom mu nag moo ko jëlee mu jëlee ko nag ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala xatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya ayyuhan nas qad farada allahu alaykum alhajja fa hujju fa qaala rajulun a kulla aamin ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam fa sakata hatta qaalaha salaasa fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law qultu na'am la wajabat wa lama stata'tum thumma qaala dharuunii maa taraktukum fa innamaa halaka man kaana qablakum bi kasrati su'aalihim wa ikhtilaafihim alaa anbiyaa'ihim fa idhaa amartukum bi shay'in fa'tuu minhu mastata'tum wa idhaa nahaytukum an shay'in fada'uuhu mu ngi noonu <laughs> kon mu ne fii indaale na mbir mi ah mu ne ah imaamu uh, uh, Muslim mu ne xatabana Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yeneen tubaab yi saa saam daf ñoo xutbal fa qaala mu ne. sallallahu alayhi wa sallam ayyuhan naas yaa ayyuhan naas yéen nit ñi qad farada allahu alaykum al-hajj fa hujju borom bi de tabaaraka wa taala farataal na ci seen kaw aj mooy ci képp ko man li man istata'a ilayhi sabila man istata'a ilayhi sabila kon nag fa hujju na ngeen aj fa qaala rajul benn waay wax kooku comme l'imam an-Nawawi bi muy sharah hadith bi mu ne kii hada rajulu sa'il huwa al-Aqram wa Habis kaza jaa mubayyinan fi ghayri hadhihi riwaya mu ne ki wax lii te riwaaya bi ne am benn waay bu jóg mu ne lii moom imaam kii la al-Aqram wa Habis sayyidu Banu Tamim ah bokkoon ci waa Banu Tamim moom la ah loolu gisoon nañ ko ba ñu gis eh, Hunayn naan al-Aqram ibn Haabis mi Uyayna ibn Hisn ak al-Abbaas ibn Mirdaas voilà kilifaay arab yi moom mi al Aqra ibn Habis mu ne moom mii la ñëw na comme nit ñuy leer nañ ci loo xam ne yeneen riwaay boo beneen riwaay boo xam ne bokkul ak bii hmm? kon al Aqra ibn Habis radiyallahu ta'ala anhu nekk fii nag dana rajulun fa qaala moo rajulun benn waay ah mubham la mais xam nañ mubham bi mooy lan ci yeneen riwaaya rahmatullah alayhi mu ne aqul la amin ya rasulallah mu ne mais yeneen riwaaya saa saa aj yi nga ne borom bi farataal nañu ko nañu aj mais aj mu nekk est-ce que at mu nekk la fasaka yonent ma ne saa saa noppi dégg na laaj bi mais mais waxul dara su hatta qaala dafa répété waat <laughs> yonent ma ne saa noppi mu ne ko at afi kulli amin ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam mais yonent ma ci at mu nekk la yonent ma noppi waat <laughs> mu waxaat afi kulli amin ya rasulallah mais yonent ma ne saa saa ndawal yàlla li at mu nekk at mu fa qaala ca ñetteel ma nag ba mu ko waxee fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko law qultu naam bu ma ne woon waaw la wajaba day nekk farata ci saasi loolu day wane ne yonent ma lay saa salaam huwa shari'u waaw mooy ne il suffit moom bu waxee la mu wax looloo biral loo borom bi lu mu àtte loolu mooy sharia bi lu mu ne lii la loolooy sharia loolooy dox waaw ngërëmu boromam la ci am ndax in huwa illaa wahyun yuuhaa wala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha mooy nekk sharia bi waaw borom bi nag comme li nga xam ne moom ci boppam alquran lay indee àtte dem ba ci am yu mu dindi na ko noonu kese la yonent bi saa saa mën leen di dem àtte après borom bi folle àtte boobu teg beneen mais mooy ne lam defoon looloo doon sharia Allah kon nag mu ne woon bu ma leen ko waxoon rek la wajabat da doon wat bu ma ne woon waaw ba li nga ma ko laaj ñii waaw. ci saasa lay nekk farata mooy farata la da ngeen a war a ñëw aj te nag ma sa tax wala ñi mën a aji yëpp bu doon ñoom ñëpp ba dem Makka mais loolu man da nekk xatta ñi ñu ne leen waaw baax na parce que année bi ci def am man da ngay demaat aywa beneen at bi mënaan nga ko da ngay demaat léegi ñeneen ña nga xam ne léegi nga am ne en plus nit ñi dañ doon mën a contenir foofu yëpp xajuñu fa ñëpp en plus. <laughs> mooy ñi nga xam ne jotuñu woon a dem te mën a dem mais bu yàggee ñoom luñ dem parce que ñu ñëwoon ñu ne 3 millions par exemple ñoo ñoom la affaire bi moom lañ mën a jël manuñoo extant manuñu rek di yokk di jël nit ñu noonu kese léegi ña manoon defoon daaw daaw jéeg di ko man ba léegi ñoom dañoo war di def yow mi man da war a def xoolal lool mu ne ma ne woon waaw day war de te doonu ngeen ko woon man bu boobaa. summa ginnaaw gi qaala mu ne daruni ba leen ma mooy da'uni bàyyi leen ma rek ma taraktukum fekk maa ngi leen di bàyyi waxuma leen ne borom bi nee na ngeen def nee na ngeen ba ba leen ma noonu rek fa innama halaka ndax kat li alakoon man kaana halaka man man halaka man kaana qablakum li leen alakoon dugal leen ci toroxtaange mooy lan lan lañ ko jële bi kasrati su'alihim ci seen bari laaj waxtilaafihim am na waxtilaafihim am na waxtilaafuhum même bu dee imaam an-Nawawi ci arba'in an-Nawawiyya da day waxtilaafuhum leeral lool ne bi eh, dañuy waxtilaafuhum waaye ñaar yëpp mën naa nekk comme ni nga xamante ne ni ñoo ne la ko al imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi leeral ci al-Fath ne ñaar yëpp dëgg la al arba'in loolu la al imaam wax lool mooy riwaayam bi nga xam ne moom la ci jël Euh, mooy beneen riwaay bi nga xam ne dinañ ko tudd léegi mu jaar ci imaamu Zuhri rahmatullah alayhi ne lii nii dëgër na que ne dañuy wax waxtilaafuhum waaw ak waxtilaafihim ala anbiyaa'ihim waaw mooy bari seenug laaj ak bari seenug wuute ak ci seen ak ak seen yonent alayhi salaam looloo leen alal fa amartukum kon nag bu ma leen bi shay'in ci lu mu man di doon fa'tu minhu mastata'tum ne leen def leen al amru <laughs> kon nag def leen wa iza nahaytukum waaye bu ma leen teree an shay'in ci dara fa da'uhu na ngeen ko ba voilà fii al imaamu muslim kon fii la ko ci kitaabul hajj indi na ko feneen muy al imaamu hmm? eh? Eh? <coughs> muslim rahmatullahi alayhi mu ne al imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi solo na ko tamit ci beneen euh, ci ci buntu bii sax même hadis bi la waaye foofu dafa indi yeneeni façon yoo xamante ne ni moom la ko euh, al imaamu euh, moom la ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di indi yoo xam ne riwaay yu bari la ah ci kitaabu indi na ko ci. kitaabul hajji da ko indi indiwaat mais indiwaat na ko feneen foo xamante ne kitaabul fadaa'il baabul ah tawqiirihi wala nga ne baabu tawqiirihi wala baabul tawqiiruhu sallallahu alayhi wa sallam wa tarku ikthaari su'aalihi amma laa daruurata ilayhi aw laa yata'allaqu bihi takliif wa maa laa yaqa' wa nahwi dhaalik ah loolu surah yi ko tudde noonu ci kitaabul fadaa'il ngëneel yi mu ne foofu haddathana bii <laughs> mooy kii bi mooy ixtilaafuhum bi mu doon wax moom leen di fële eh, ci eh, arba'iina yi mu ne haddathani mu muslim rahmatullahi alayhi mu haddathani harmalatu ibn yahya at-tujibi harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala Abu Hafs at-Tujibi al-Misri euh, àndandoo imaam ash-Shafi'i mu ne akhbarana ibn Wahb mu nekk leen nettali ma Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi Abu Muhammad al-Fihri nekkoon taalibu imaamu Maalik qaala mu ne akhbarani Yunus mu nekk ma nettali mooy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad Abu Yazid al-Qurashi al-Ayli rahmatullahi alayhi an Ibn Shihab voilà mu jaar ci Muhammad ibn Muslim ibn Abdillah ibn Ubaydillah eh, eh, non Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah moo jiitu voilà Ubaydillah après Abdillah doon ñëw Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne akhbarani Abu Salama ibn Abdirrahman mu ne ki ma nettali ma Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf eh, radiyallahu ta'ala anhu moom it az-Zuhri al-Madani kii doomu Seydina Abdurrahman la woon Ibn Awf wa Sa'id ibn al-Musayyib ak Sa'id ibn al-Musayyib ah Ibn Hazn ah bokkoon ci waa Quraysh waxoon nañ la baayam ci waa Banu Makhzum la bokkoon al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp mu ne nee nañ qaala kaana abu hurayrata yuhaddisu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu ma istata'tum fa innama ahlaka wala fa <laughs> innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masaa'ilihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim mu ngi nii <laughs> voilà boobu dañuy dégg na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nahaytukum lu ma leen anhu ca loolee fajtanibuhu na ngeen ko tere wa ma amartukum bihi lu ma leen digal rek fa'alu minhu na ngeen def masata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum bii nag la voilà moom waaye am na waxtilaafihim it mën na nekk te loolu lu luga d'accord la comme ni ko al ko waxe léegi al al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullah alayhi da'uni yooyu yëpp ay riwaaya yu wute la waaye benn la mooy li ñuy tekki benn la mooy fekk maa ngi di bàyyi rek bàyyi leen ma loolu dañ ciy wane ne bi <laughs> du ci xelu nit wala lool mooy li yonent lay saa xam ne lii la borom bi wax ñu jaamoo ko yàlla loolu mooy sharia lu mu waxul nag loolu du waaw moo tax mu ne yéen baleen ma rek fekk maa ngi leen di ba baleen ma bu leen ma laaj dara bu leen ma kii noonu mooy. bu ma leen joxee nag ne borom bi nee na ngeen def wala bu leen def voilà loolu mooy sariya waaw kay mais lu damay toog di xalaat nan laa koy defee ak déedéet waaw kon mu ne kon innama ahlaka boo gisee nag yonent bi saa wax lii mooy eh, li mu waxoon ci xadiisu xadiisu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas voilà <laughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne inna a'zama al-muslimiina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi waaw mu ne ci gën a rëy ci way bàkkaar gën a màgg ci way ngëm yàlla mooy defal leen vraiment il a fait benn tort ci way ngëm yàlla yi quoi bàkkaar <laughs> waaw waaw waaw mooy lu màgg la def sa waay mooy teg na gaa yi yenn boo xamante ne nii borom bi teg moom borom bi mooy lan nit koo xam ne dafa laaj mbir moo xamante ni ni kenn xaraamoo ko woon moom mu laaj ci laaj teem sababu laajam tax borom bi xaraamal ko wala yonent bi sallallahu alayhi loolu mu laaj te kat avant koy laaj dara newu ci woon mais bëgg di lañ ba tout le temps di laaj wala kii moo yooyu da ngay sa bopp waaw da ngay sa bopp après indi léegi nag lii mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi ndax jamono ñooñu la sharia bi matagut woon bi mu matee ci la ko boroomam jël yóbbu ko ila rafiqil ala waaw <laughs> moom yonent bi alayhi salaatu salaam mu wuy ji ko ba mu fi jógee rek tëj na mooy loolu noonu mënatu am ñu naan eh sa moo fi laaj loo xamante ne nii dara newu ci woon cëtëtët fii mu ne laaj na ko affaire bi far nekk nag farata ci suñu kaw loolu amatu la ah. non loolu jamono jii la woon waaw <laughs> ndax alxanafiyatu samha ci la ko boroom bi yónnee. yoon wi nga xam ne daa daa waa wëllif lépp jublu ci borom bi te jóge ci moom muy siratillah diñ gisoon ci jotaay bee weesu ah wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim mooy siratillah waaw dafa yomb boo fi nee nag bëgg fee compliqué jamono ji nga xam ne sariya bi tëjagul ngay laaj yoo xamante ne dara newu ci woon tax ñu xaraamal ko sawaay ah <laughs> mu ne kooku moo gën a bokk la gën a mag ak ak ak ak def toor ku def toor ci jullit ñi que waajooju noonu quoi waaw di laaj loo xam ne ke daraa ci newul woon borom bi xaraamal ko à cause da ay laajam quoi <laughs> léegi loolu lu ama ama ama am solo ngoogale moo tax ju jara bàyyi xel mooy ne jamono jooju la woon jamono ji moom bokkatu jeex na ndax sariya bi tëj na moo tax bépp waxu ko lam daa yi nga xam ne xamuñu naan sëriñ diw moo moo xaraamal yéet wala moo xaraamal sàngam moo ñooñu ñoom mooy vraiment seen ñàkk xam ko da ngay xam ne ñii nag de toute façon ay lam daalañ xamuñu xamuñu sariya xamuñu diine xamuñu loolu waaw moo tax façon yu mel noonu bokk na ci ñi ngay détecter lambda même bu dee kaala la yor babu si gudd na tagalu na bu dee lu man di def bu waxee wax ju mel noonu pas ngir wane ne wax jooju waxu njuumte la mais mu koy dëgëral kenn sëriñ diw moo xaraamal lii da ngay xam ne waa ji daal xamul sharia quoi kii moom xam-xam sore na ko que sëriñ diw du fa du xaraamal du daganal ki doon daganal mooy ash-shari' mooy yonent bi alayhi suuf la sharia bi tëj gis nga fuqaha yi li ñuy def ay imaamu Abu Hanifa imaamu Malik Shafi'i Ahmad euh, Awza'i imaamu Sufyan ak ñeneen ak ñeneen nekkuñu fi di di di yu bees de ah non dañuy leeral sariya ab yonent bi alayhi salaam bépp xew-xew bu bees nag bu ñëw ñu jaar fa yonent bi alayhi salaam jaaroon ja moom bi ñu jàngal qiyaas gis nañ fi tudd nañ fi keroog bi nga xam ne waa ji ci la ñëw naan waa waa bi kaas ah <laughs> ne moom daal borom kër kii soxnaam daal dafa am doom joo xamante ne nii niruwul ak moom yonent bi alayhi salaam ne ko da nga am gëléem ndax am ngay gëléem mën a ko waaw mën na ko ban couleur la ñor mën na ko bu yu xonq ah yu xonq la mu ne ko waaw léegi est ce que am na ci yu niroowul ak ñoom waaw am na woo xam ne moom dafa xaw couleur dóomu taal xaw a ak ñuul lañ ne ko waaw moom fan la ko jële fan la jële couleur boobu alors que yeneen yëpp mel ne mu ne la allahu naza'u irq amaana <laughs> sidit hein moo moo moo yëngu mooy lan mooy benn maamam bu meloon nii moom sidit boobu moo moo ñëwaat moo yënguwaat moom mu juddu mel ni maamam joo jële te mel niroowul ak yeneen yi mu ne ko waaw kon nag sa doom ji gii nga ñëw naan sa soxna si niroowul ak moom moom la la'allahu naz'u waaw <laughs> amaana moom itam <laughs> ab si jib moo ko xëcc voilà loolu la loolu la loolu kiyaa mooy da sa gëlee rek mela ngaye sa fii it noonu voilà ñoom foofu la jaar ci xew-xew boo xam ne gisuñu ko lu leer ci alxuraan sinon ma faratna fil kitaabi min la borom bi wax amul dara lu ñu rëcc ci biir téere bi loo xam ne boroom bi bàyyi na ko mu daanu waaw léegi nag borom xam-xam yooyu nga xam ne ñoo mën a def istimbaat bi ci téere bi ci alquran ak sunna ñoom lool ñuy def loolu sharia la tudd yonent ma lay saa saa ko teg may ubbi buntu ijtihaad di def effort ci mbir yi waaye dafa am ay tënk. pas comme li bari suñu doomu jamono jàpp jàppe ku mën a lire arabe rek mën a génne ay fuuy mokkal ñaari xadiis xam ñaar quelque kii rek fuuy foog na yow yow yaa ngi féete yaa ngi titiyee Abu Hanifa rahmatullah wal iyaadu billah wal iyaadu billah déedéet di ko jéem a biir mag naan nahnu hum rijaal wa nahnu rijaal yow xam nga mos yow <laughs> Allahu akbar naan way dara fii hum rijal wa nahnu rijal yow yow yow yow yow rijalante nga kaw al imam al a'zam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit kullu al-fuqaha iyalun ala Abi Hanifa la al imam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi borom xam-xam yëpp ñoo yoral jukkeel imam Abu Hanifa yow diir yow àgg nga ko fenn ba jàpp ne yàgg moo ma yem <laughs> naan hum rijal wa nahnu rijal <laughs> alors ñàkk xam baaxul quoi yow yow yow sa julli kese ku la ci laajoon yenn masala nga nga nga gat yenn sa julli yi boo juumoo rek xamoo noo koy réparer yàlla tere ni ngay jàppe rek ku la xool ngay jàpp xam ne yow sunna wu sunna wu teguwul ci sunna ñu bari suñu waaw léegi yow nga bëgg ñëw di di yëkkamte ko ah tee ngaa yem ci sa marigot bi nga nekk te bàyyi ah xam ne mu ngay naaw ca kaw air ya <laughs> nga naa ngoog yi ngoog di jéem a yuqamte ko ngir ngir ngir ngir ngir àgg fa moom <laughs> waaw kon mooy loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam lii nii dafa am solo li mu naan ki gën a rëy lool euh, bàkkaar loolu jeex na de <laughs> loolu jeex na moo tax amatul benn laaj bu ñuy laaj ñu naan waa pep pep sawaay rey nañu quoi tax na nag oustaz xaraamal affaire bi non oustaz fan oustaz fan lay xaraamal affaire bi <laughs> sëriñ bi xaraamal ba sëriñ bi xaraamalu <laughs> wala yu yëpp boo leen dajale woon xaraamaluñ daganaluñ du ñoom voilà <laughs> kon nag loolu la kon nag mu ne kon daawu nii ba ma maa taraktukum lu ma leen li ma leen waaw kon loolu dañ ciy xam ne cosaanu mbir yi mooy dara waruñu waaw waaw te amul benn acte bu ñuy tëral bu sharia taxawul laata sharia mooy bépp mbir ah boo xamante nii nit da koy def <laughs> cosaan li mooy amul lu ñu ko lu ñu koy tere mooy ci beneen wàll al aslu fil ashiya'i al ibaha li cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan léegi nag pour nga ñëw de ma yow sawaay lii ngay def kat baaxul yow moom yaa ma war a indil texte charia buy wane ne li may def baaxul parce que man man cosaan bi laa àndal ku ma nar a déjjati ci cosaan bi fokk nga indi ma dalil ci alquran wala sunna yonent bi sallallahu alayhi bu tax ma bàyyi cosaan bi leer dugg ci li nga wax boo ma mënula indil loolu nag sawaay ba ma ci li ma ne fi amaanillah waaw <laughs> loolu la <laughs> kon loolu lañ ko ciy jànge waaw sinon yonent bi alei satu salam nee na leen ma fekk maa di bàyyi mooy nekk leen rek ci li nekk noonu ak li ma leen joxe jox kon mooy amul beneen atte bu ñu fiy génne lu dut lu sharia ne lii mooy atte te atte yi jotoon nekk sharia koy définir waaw boobu loolu la oh. <laughs> léegi moo tax yonent yi salaam ñoom la borom bi yónni ngir ñëw leeralal ñan la borom bi namm ci ñun moo borom bi ne man wa ma kunna mu'azzibiina hatta nab'atha rasuula comme ni ko al imaam an-Nawawi rahimahullah leeralal bi muy sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima nekkuñu di mbugalaate lu dul ñu yónni yonent waaw ndax seenu ñëw ci lañuy waxe li yàlla ak li yàlla bëggula gis ci ñun ba mu leer waaw ci kaw noon ci lañ ñuy waxe nag ay wë lu tax defu ngeen woon lu tax defoon ngeen kon nag mu ngi noonu de léegi beneen côté bi kon darunu ma da'uni ma taraktukum ngir gaaw mu ne kon innama ahlaka léegi beneen côté bi innama ahlaka man kaana qablakum ndax kat li ma leen di bañal mooy li alakoon ñi leen jiitu mooy kasratu su'aalihim seen barik laaj comme waa banu Israël waa banu Israël xoolal ma waxoon nañ la fi foog naa tuddoon nañ ko suuratul baqara ba yowén si borom bi ne <laughs> inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara te ñoom ñoo ñëw ne Seydina Muusaa kat ñoom ñoo ko mu ne leen seen borom nee na ngeen ngeen ngeen rendiwu nag ñu ne mais yow atataxiduna huzuwa mais Muusaa ah mais yow da jàpp ne ñun daal ak da ñuy fooy daal ñun daal objet de raillerie yi nga ñu def daal ah te kat gis nga wallahi alladhi illa hu gis nga bés bu ñu defoon la leen boroom ba waxoon ah lu ñu mënoon a rendi doon na baax lu ñu mënoon a rendi nag wu ñu jëloon doyoon na leen wallahi waaye seenu dëgër bopp ak bëgg laaj lu bari ñëw ñu ne leen walla ren di leen ñu naan mais waaye yow dañu jàppee kii ah ba gis nga la leen ci fekk luñ leen wax mais innal baqarata tashabahu alayna way waaye nag yi dañoo kii ko way lañoo dañoo jaxasoo ci ñun dañoo niroo waaw ba ni nga xam ni la leen ciy fekke suñu borom ne wa mu juga de